mu tuddoon muraaratu bnu rabii muraaratu bnu al awsi muy muraara di doomi ar rabii lii mooy li gën a siiw eh, wax naa la eh, kii nii bi muy imaam muslim kantaa imaam muslim dane mu mii mooy riwaayam bi ibnu rabii hein eh? muraara ibn rabi'a waaye li nga xam ne mooy li dëgër inshaa allahu taala mooy muraara ibn rabi'a comme limaam alxaafiz wax ci alfath mu ne ibn rabi'a huwa almashhuur wa waqa fi riwaayati muslim ibn rabi'a wa fi xadiisi Mujammi' ibn Jaariya inda ibn Mardawayhi Muraara ibn Rib'i wa huwa xata voilà imaam al-Haafiz ibn mu ne moom du Muraara ibn Rabi' la loolu mooy li gën siiw mu ne boo demee ci riwaa imaam Muslim mooy ci kitaabu tawba ci kitaabu tawba ci saxiixu imaam Muslim foofu leen di xadiis bi buntu bi di wax ci wàllu Muraara mi bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def baabu xadiisi tawbati Ka'b ibn Malik wa saaxibayhi wa saaxibayhi ah mooy bunt bi nga xam ne mooy wax ci tuubug Seydina Ka'b ibn Malik ak ñaari àndandoowam yi léegi foofu foofu noonu eh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofu kii Euh, imaam muslim moom foofu dane rab muraara ibn rabia du moo ko wax mais mooy càllale parce que dane moom imaamu muslim xaddatani abu tahiri ahmadu bn amr bn abdillah bn amr bn sarh <laughs> mawla bani umayya qaala axbarani ibn wahb ibn wahb abdallah qaala axbarani yunus ibn yazid mooy yunus yunus rek la mooy ibn yazid alayli an ibn Shihab mu jële ci imaam ibn Shihab az-Zuhri mooy az-Zuhri qaala thumma ghazaa Rasuulullah ghazwatu Tabuk imaam léegi mu ne mu ne qaala ibn Shihab imaam ibn Shihab nee na fa akhbarani Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Malik anna Abdallah ibn Ka'b kaana qaa'ida Ka'b min bani hiina 'ami qaala sami'tu Ka'b ibn Malik lii mooy càllale imaam Muslim mooy ci càllale bi la voilà soo ko foofu da nekk waa jii nii Muraara ibnu Rabi'a al-Aamiriyu Muraaratu ibnu Rabi'ata al-Aamiriyu loolu nag la imaam eh, al-Haafiz ibn Hajar wax ci al-Fath ne ñëw na foofu ci loolu mu ne ci xadiisu Mujammi' ibn Jaariya nekk ci imaam ibn Mardawayhi boofu Muraara ibn Rib'i mu ne loolu nag njuumte la mu ne wa kadhaa na ko noonu maa waqa'a 'inda ibn Abi Haatim min mursal hasan waaye njuumte la tamit li nga xam ne moo rot ci ibn Abi Haatim ci mursalu al-Hasan al-Basri mooy loo xam ne da koo yónnee min tasmiyati tuddee ko moom mii Rabi' ibn Muraara mooy dafa juutal mbir mi waaw Muraara ibn Rabi' moom mu ne Rabi' ibn Muraara wa huwa maqlub moo dañ koo dañ koo juutal voilà moom mii nag am nañu ne moom mii sax cosaanam dëgg dëgg dëgg du woon waa Aws du waa Banu Amra mais ci waa Qudaa Qudaa du Xuzaa de Qudaa waaw la bokkoon mais dafa ñëwoon am alliance ak waa bani Amr ibn Awf waaw muy bani Amr ibn Awf moom mii nag saxaaba la boo xam ne bu fekke na Badar qad shahida Badran te loolu loolu Seydina Ka'b ibn Malik moo ko nettali ci xadiisam bi ne Saxiixayni di nettali ak ñàkk ñëwam gazwatu Tabuk fa la tudde mbiru Muraara ibn Rabi' mi ak seen beneen mbokk bi nga xam ne dinañ ko gis léegi insha allah këne ñoom ñaar ñépp fekke nañu Badar léegi nag loolu mooy li wér sauf que dafa am ci boroom xam-xam yi ñu ne non non non non non non non ça ça c'est à revoir qu'est-ce qui est à revoir que ne fekke na Badar moom ak beneen mbokkam bi nañ ko wax léegi muy Hilaal ibn Umayya waaw Hilaal ibn Umayya al ñoom ñaar wax naa la ñetti nit mooy bi naa yi ndax ñetti nit ñooñu dinañ ci ñëwaat insha allah Hilaal ibn Umayya boo xam la woon dinañ ko gis léegi bu ñuy gis ci mbiram ah Seydina Ka'b ibn bi muy nettali ñàkk demam Tabuk dafa tudd ñaar ñii Hilaal ibn ak Muraara ibn mu ne ñaar ñi mu nekk ñaar ñoo xam ne dañoo fekke Badar hein am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne noo eh, fekkewul Badar fenn ñoom ñaar kenn fekkewu ci Badar mu eh, Muraara ibn Rabi' fekkewul Badar waaye Hilaal ibn Umayya fekkewul Badar loolu nag ku mel ni imaam Ibnul Jawzi loolu la parce que ku mel ni imaam al comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Fath bi mu nee bi mu nee ndax riwaaye imaamul Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah Seydina Ka même Seyd même bu imaam Ibn Ishaq moom dane eh, kii eh, bon lan la wax eh, dane dane dane Muraara Seydina oh. Euh, euh, dane loolu ci riwaaye saxiixayni la am këni ñoom ñaar parce que riwaaye imaam ibn Isaaq bi mooy loolu amu ci mooy imaam ibn Isaaq riwaaye am këni ñoom ñaar dafa fekk badal dane imaam Ka'b ibn Malik Seydina Ka'b ibn Malik dane dañ maa tuddal Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibnu Umayya al-Waaqifi mu ne ñu tuddal ma ñaari góor fa zukki fa zakaru li rajulayni saalihayni fiihimaa uswa waaw ñoo xam ne ñu baax lañ man doy nañ ma royukaay alors que ci riwaaye sahihayni bi te te en fait riwaaye c'est que benn la mooy ci imaam az-Zuhri la xadiis bi jógee ñépp même moo tax imaam Ibn Sa'd comme que imaam Ibn Sa'd moom imaam az-Zuhri sëriñam direct la sëriñu directam la dane fa zakara zuhriyu muhammad ibn muslim ibn shihab an abdirahman ibn abdirahman ibn abdillah ibn ka'b ibn malik anna abahu abdallah wa kana qa'ida abihi hina usiba basaru dane si imam ibn isxaaq dane fa zakara az-zuhri imam az-zuhri tudd na muy muhammad lu tuddoon di doomi muslim ibn shihab ah an Abdurrahman mu jële ci Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Malik Abdurrahman boobu di sëtu Ka'b ibn Malik na Abdallah mi di doomam Ka'b ibn Malik moo ko mooy bàyyam anna abahu Abdurrahman jële ci bàyyam nga xam ne moo doon conduire moo ki nga xam moo doon wommat bàyyam di nga xam ne ci la silmaxa ndax Seydina Ka'b ibn Malik finalement dafa silmaxa woon mais càllale boobu noonu moom la ñoom imaam ibn moom la ñoom imaam xoola imaam muslim sànq wax nañ la càllale ah wax nañ la ko sànq haddathani abu tahir mu ne abu tahir moo ma nettali ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh mawla bani umayya muy abu tahir yi mooy ahmad di doomi amr amr di doomi abdillah abdillah di doomi amr amr di doomi sarh mawla bani umayya ku nga xam ne banu umayya mooy ci ñoom la bokkoon mawla hum mooy ci wàllu alliance dañ ko libéré woon qaala mu ne axbarani ibn Wahb Abdallah ibn Wahb moo ko nettali mu ne Yunus daal di koy nettali an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab mu ne Abdurrahman moo ma nettali di doomi Abdallah ibn Ka'b ibn Malik anna Abdallah ibn Ka'b kaana qaa'ida Ka'b min banihi hiina amiya qaala moom sëriñam ah, imam ah, Az-Zuhri muy Abdurrahman moo jële ci baayam di Abdallah comme niñ gisa fee xoolal ma càllale imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi moom imaam al-Bukhari moom càllaleem dane haddathana Yahya ibn Bukayr qaala haddathana al-Layth an Uqayl an ibn Shihab an Abdirrahman ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Malik anna Abdallah ibn Ka'b ibn Malik wa kana qaa'ila Ka'b min Bani Hinaami annahu qaala sami'tu Ka'b ibn Malik yuhaddithu gis nga moom imaam imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Yahya ibn Bukayr suñu sëriñ di Yahya ibn Bukayr qaala mu ne haddasanaa al-Layth mu al-Layth ibn Sa'd an Uqayl Uqayl jàllale bi moom siiw na an Ibn Shihaab mu jële ci imaam Ibn Shihaab ah ibn Shihab moom mu jële ci Abdurrahman Abdurrahman ñëwaat na mooy madaarul xadiis mooy imaam ibn Shihab an Abdurrahman mu jële ci Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik Abdurrahman jële ci mi nga xam ne doomu Ka'b ibn Malik la moo ko ba nga xam ne ci la silmaxa woon moom Ka'b ibn Malik mu jële ci Ka'b mu ne sami'tu dégg naa Ka'b ibn Malik kon gis nga càllale ñoom ñépp ci imaam az-Zuhri la sauf que saxiixayni mooy ash-Shaykhaani ñoom seen riwaaya dañoo indi kan dañoo tudd na ñii nii et Seydina Ka'b ibn moo ne ñaar ñii fekke nañu Badar waaw fa dhakaru li rajulayni saalihayn qad shahida badran fiihima uswa imaam Ibn Sa'd loolu la sotee moom dana rek fa dhakar xam nga euh, saxiixayn dana ñu tuddal ma ñaari góor ñoo xamante ni ñu baax lañ qad dëgg dëgg qad shahida fekk nañ badran fii fiihima nekk na ci ñoom uswa ñoom doy nañ ma modèle ma roy leen comme que ay doy nañ ma modèle léegi nag imaam ibn Isaaq moom Kanta moom moom nag shahida badran googu moom amul ci xadiisam fa dakaru li rajulayni saalihayni fiihima uswa rek la wax mooy qad shahida badran gi loolu da koo teggi loolu indiwu ko loolu noonu indiwu ko loolu noonu indiwu ko léegi loolu nag moo tax hein ku mel ni euh, lii moo tax boroom xam-xam yi ku mel ni imaam al Abu Bakr al Asram euh, rahmatullah alayhi mu ne moom mii fekke na Muraara fekke na Badar mook Hilaal Hilaal ibn Umayya ak Muraara ibn Rabi' fekke nañ Badar comme le xadiis bu leer bi wax te ku mel ni ñoom imaam al Haafiz ibn Hajar loolu la ñu moo tax moom imaam alxaafiz ibnu Hajar rahmatullah mu ne moom saxaabiyun ci al mu ne saxaabiyun mashhuurun shahida badran ala saxiix saxaaba la bu siiw fekke na gazwatu badr ci li nga xam ne mooy li gën dëgër waaw léegi euh, euh, ku mel ni nag imaam ibnul jawzi dane non abu bakr ibnul asram dafa juum waaw dafa juum imaam euh, léegi imaam ibnul <laughs> imaam Ibnul Qayyim xoola nag imaam Ibnul Qayyim nag imaam Ibnul Qayyim moom moom moo ci <laughs> ima imaam Ibnul jàppale ne moom li li imaam Ibnul Jawzi wax looluy dëgër loolu mooy li dëgër mooy ñaar ñii kenn Muraara ibn Rabi' ibn Rabi' naka noonu Hilaal ibn Umayya kenn fekkaw ci Badar na ko waay mais yaa imaam loolu moom waaw mu ne xoolal xoolal ci ci ci ci ci ci ci zaadul maad fii hadi xayril ibaad wax ci njàngit yi mu jële ci ghazwatu ghazwatu Tabuk ne mu ne gis nga euh, euh, riwaaye bi ne fa dakaru lii rajulayni saalihayni qad shahida badran te mooy lii fiihima uswata mooy riwaaye saxiixayni yi moo nekk saxiixayni mu ne haadal mawdi'u imaam Ibnul Qayyim mooy wax de hada almawdiu mimma udda min awhaami zuhri fa innahu la yuhfadu an ahadin min ahli almaghazi wassiyari albatta zakara haadayni rajulayni fi ahli badr labnay soq wala muusa ibn uqba wala al-umawi wala al-waaqidi wala ahadun wala al-waaqidi wala ahadun mimman adda ahlu mimman adda ahla badr waaw wa kadhalika yanbaghi an la yakuna min ahli badr waaw léegi xoolal tegtalu imaam Ibn al moom fi mu nar a loo wax ji ne rek gaa yi bokkuñ ci wàllu ba ci waa Badar <laughs> déglu dañu déglu rek nee na nee na <laughs> kantaa wax ji ne Hilaal Muraara ibn Rabi'a Hilaal ibn Umayya muy hadiis Seydina Ka'b ibn Maalik bi passage bi naan fa zakaru lii ñu tuddal ma rajulayni ñaari góor saalihayn yu baax qad shahida dëgg-dëgg fekk nañ Badran fekk nañ Badr lii fiihuma uswa am naa ci ñoom modèle doy nañ ma modèle mu ne hadha al mawdi'u gis nga bërëb bii mimma udda bokk na ci li nga xam ne dañ koo jàppee mimma udda yi nga xam ne dañ koy jàppee dañ ko compter min awhaami Zuhri ci def def lay imaam az-Zuhri yi comme que mooy madaarul xadiis kon ci def def la imaam az-Zuhri yi la ñu ne ko meelu tax mu ne fa innahu ndax li am ba des mooy laa yuhfazu an ahadin min ahli al-maghazi wa siyar albatta zakara hadayn ar-rajulayni fi ali badr mu ne ndax parce que takkuñu te jëlewuñu ci kenn ci waa waa ahlu siyar wal maghazi boroom xam-xamu siira yi waa domaine bi ak xare yonent bi alei satu salaam kenn du tout du tout jëlewuñ ci kenn ci ñoom takkewuñ ci kenn te jëlewul ci kenn ci ñoom mu tudd ñaar ñi bokk ko ci waa boole ko ci waa ahlu badr ba muy cité waa ahlu badr boolewu ci muraara ibn rabi' ak hilaal ibn umayya kon nag nan la imaam az-zuhri mën solo kii boo xam ne dana ñoom ñaar ci lañu kon nag mu ne te waa ahlu siyar ñooñu du la labnu isaaq du ibn isaaq imaam ibn isaaq tudd ko tuddul ñaar ñii ne leen ba muy cité waa ahlu badr boolewu leen ci wala muusa ibn uqba imaam muusa ba uqba wala ibn uqba imaam muusa ibn uqba fa innahu kaana thiqa la imaam ibn ma imaam Maalik doon doon doon doon doon dénk nit ñi maghazi yi ndax moo gën a wérle gaa yi ñi jëlee ñeneen ñi des <laughs> ah waaw moom Muusa imaam Muusa ibn Uqba imaam Ahmad loolu la wax fa innahu kaana thiqa alaykum bi maghazi Muusa ibn Uqba fa innahu thiqa la imaam Maalik doon wax imaam Ahmad dugg fa innahu kaana thiqa ndax moom ku dëgër la woon. mu ne moom it sutewul ñaar ñi ci waa ahlu badr wala al umawi al umawi it futti sutewul wala al waaqidi tu jaagantu imaam al waaqidi wala ahlu mais jarul lim kenn min man adda ahlu badr ci ñii cité waa ahlu badr boorewuñ ci muraara ibn rabi' ak kan ak ki nga xam ne mooy hilaal ibn umayya kon nag loolu mooy loolu demewul noonu kon mooy kon njuumte la kenn du kenn ko wax waaw kenn sutewul jarul lim waaw kon nag comme ko la demee wa kadhalika kon yan bari war na allah yakuna min ahli badr mooy daal kon ñii daal li war mooy ne ñu ne ñii bokkuñ ci waa ahli badr quoi bu fi kenn waxati naan Hilaal ibn Umayya Muraaratu ibn Rabi' radiyallahu maa kën a fekk nañ Badar non loolu moom léegi nag imaam ibn Isaaq moom imaam ibn Qayyim xoolal nag léegi fi mu tegtaloo ni mu ko tegtaloo te après dina indi waxu imaam ibnu ibnul Jawzi niñ ñu la wax sànk ne ne ne ne imaam euh, Abu Bakr al-Asram dafa juum waaw xoola mu ne mu teg ci moom imaam ibnul Qayyim mooy wax de ci Azzaad mu ne euh, bon kon nag bon ndax lan lan mooy lii gën a appuyé sax en plus que mooy waa domaine bi ñiy tudd waa ahlu Badr di leen lim di leen cité di leen takk di xool ñeneen ñan la ba cité leen kenn tudd ci Hilaal mi Hilaal ibn Umayya ak Muraara ibn Rabi léegi fa en plus am na beneen affaire boo xam ne day wane ne bon bokkuñ ci wàllu Badr quoi ndax fa inna nabiyya lam yahjur xaatiba ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam lam yahjur xaatiba waaw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam gàddaayul Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata waaw wala aaqabahu wa qad jassa alayhi te tamit mbugalu ko te Seydina Xaatib lim defoon moo gën a garaaw yi yépp waaw mooy dafa espionné woon yonent bi aleyhi mooy lan mooy dafa am xabaar boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu mu feeñ ah Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata daal di koy feeñal mooy ba nga xam ne ca la demoon ci waa Makka yónnee waa Makka leet jox ko ndaw soo sële ah mu nar koo yóbbu te ndaw soosu nar koo yóbbul waa Makka te yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa bëggoon bett waa jii ñëw yóbbu ko ah muy kii di Hatib ibn Abi Baltaa lool kay mooy divulguer secret d'état loo xam ne imaginer waa Makka buñ ci teeloon a jot ba waajal xare bu tar bi naroon a am te bu yonent bi aleyhi bu yëguloo ne waa Makka yëg nañ ci xoolal problème bu réy bi nga xam ne moo naroon a am te pourtant malgré tout ça yonent bi salaam daal di wu koy mbugal te daal di wu koy hein daal di wu koy te tamit gàddaayu ko waaw lam yahjur xaatiban neewul léegi yow xaatib mooy mu daal di koy parquer léegi bu kenn waxateeg moom ngir lu metti li mu def ngir lu garaaw li mu def léegi moom foofu la teg mbir mi mu ne wa qaala li Umar hamma bi qatli teg ci yonent ma la saa saam sax dafa wax Seydina Omar ba mu ko bëggee faat mooy ba mu ne da'ni adribu unuqa hadha al munaafiq loolu Seydina Omar waxoon ah ne yonent ma la saa saam bàyyi ma ma dóor doq naafiq bi waay ah ah mu ne boo ko Seydina Omar bëggee faat dana ko wa ma adrika anna allaha tala'a ala ahli badrin fa qaala amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wa ayna dhanbu at-takhalluf min dhanbi al-jism imaam Ibnul Qayyim ne léegi ba ko Seydina Omar bëggee faat yéen ñépp a ngi koy fàttali ko xanaa yonent bi eh, ne buur yàlla yërnu na xool na def leen lu leen neex jéggal naa leen ah def leen lu leen neex jéggal naa leen xanaa du moo wax lool léegi yow ki def li a gaaw moom fenn la ko teg imaam moom daa def ab mooy ne lii mënoon nekk kii quoi mooy ne mënuñoo bokk ci waa Badar parce euh, kii nii bu bokkoon ci waa Badar xam nga wax ji yëpp lenn la mooy yaa ngi ma naan mais yow bala maa lijjanti lii doo ma wax mbir mi ni mu demee parce que li tax imaam Ibnul Qayyim di wax nii naan gàddaay mais kii dañ koo mas a gàddaay Muraaratu ibn Rabi'a dañ naan la waaw est wax nga dëgg waaw. parce que en fait successivement mooy lijjanti ndax ci waa Badar la ji bokk loolu moo waroon a jiitu bala nga ñëw Tabuk mais sauf que dañu lëkkaloo te boo comprendrewul Tabuk bi yow lii ñuy wax ni day lënt moo tax ma ne eskay jazakallahu xayran léegi kon ni ñuy def mooy mooy mbir mi lenn la moom Murara ibn Rabi'a en li leen di wax ci yépp mooy gis nga keroog bi yonent bi alayhi salaam jógee Tabuk ñibbisi naafiq yu bari ñu demuñ parce que ay caaxaan lañ doon mooy dañoo bañoon dem parce que bu ñu xeex yàlla dara ñuy ñuy ñuy ñuy ci yàlla ci ci ci ci ci toor yu yàlla jamais yonent dañu foogoon ne moo tax am na ci ñoo xam ne hein am na sax riwaaye yu ne gis nga gaay ba gaay demee fële euh, euh, bi yonent ma lay sa sam demee dëkk ba Tabuk naafiq yi dañu newoon Medina naan yée jullit ñi nag fii yonent mi alei salaatu salaam lu yées dal na leen waaw gaa yi dal nañ seen kaw de romain yi faagaagal nañ leen waaw waaye di ci kontaan di ko waxtaane fu ne hmm? ba nga xam ne nag ci la yëg ne yonent mi alei salaatu salaam ngi dugg si ci dëkk bi affaire bi naqari leen naqari goo xam ne waaw ndax intusibkum intusibkum hasanatun ha tasuhum wa in tusibkum musibatun yafrahu biha loolu la loolu nañ ko gis tamit ci saar yi ci tawba gis nga gaa yi bés bu leen lu metti dale lu baax dalee muy dalee naafiq loolu mooy wane vraiment mooy noonu quoi ndax iblis loolu mooy noonu tamit iblis noonu la nekk suñu noonu balaa kontaan mooy problème dal bi bu meree rek bu iblis meree mooy lu neex daa dal jullit mais bu jullit nekkee ci problème mooy mooy yàlla ba buur yàlla mer ko bu boobaa la ko iblis di kontaan ci moom waaw fii mu ne njaalookat yi ñooy copain yi iblis buur yàlla mere na leen ñoom nag iblis mais gaa yi dem jàkka ay woy aka ñu ko aka mu leen a mere waaw ndax in tusibkum hasanatu ah tasuhu daleen di netti wa in tusibkum sayyi'a bu leen lu ñaaw dalee nag yafrahu biha lu netti ñu ciy bëgge waaw loolu mooy noonu léegi euh, mooy biñ ñëwee ñoom naa fiqi comme que duñ xeex ci ngir yàlla duñu dem demuñ ñu joxe woon ñenn ñu joxe woon seeni ngànt ñenn ñi demuñ te sax dañ doon wax ne joxe leen ngant dem leen rek ngeen jox yonent ma saa saa ngànt bu d'accordee seen ngànt ne leen toog leen ngeen toog bu nee bu leen toog ngeen toog tamit bu leen ko faale ko quoi ba pare ñu dem yonent ma saa saa comme que ku ñëwoon joxe ngànt ba muy dem mu daal di lay dëggal. gaa yi ne ab benn nopp la rek ah kii benn nopp la huwa udun moom benn nopp la maaxàllaa dafa naïf ñu ne yonent bi alei satu salaam wala iyaazu billah dafa naïf parce que loo ko wax mu gëm waaw moom moom gisuñu nit ku mel ni moom loo ñëw loo ko man di wax mu gëm la waaw waaw suñu waroon ne leen qul udunu xayrin de xam ngeen ne moos caaxaan yeen di ngeen foog ne yéen di dégluwu leen julli ñu lay déglu xam na bu hmm. yéen yi ñam loolu léegi naa fekk ne yonent alayhi salaam jóge Tabuk ba ñëw dugg ci jàkka ji comme niñ ko baaxoo di def julli ñaari ràkka ah toog nit ñi di ñëw waaw naafiq yi nag ku nekk di ñëw quatre jàpp quatre-vingt-neuf ci naafiq yi di ñëw ñi nga xam ni demuñu woon di joxe ngànt yi billaahi wa yaxlifuuna di waat wa jaa al mu al muxallafuuna ya'tadiruuna ilayhi wa yaxlifuuna lahu di ko waatal naan ko eh, moom kay wallaahi bëggoon nañoo dem waaye ngànt rek suñu borom nañ ñi waxuñ dëgg léegi nag bi ñoo ñëwee dafa am ñett ñoo xam ne ñu gëm yàlla waaye gëm yàlla la ñu ñëw ñoom kantaa ñoom amuñoon benn ngànt mais demuñu bokk na ci Muraara ibn Rabi'a nii ak Hilaal ibn Umayya ak Ka'b ibn Maalik ñoom ñett waaw am na ñeneen ñoo xam ne dinañ leen tudd muy Abu Lubaaba ak ay mbokkam dinañ leen tudd ah fàttewuñu leen ñoo it ci lañ mais ñett ñi ñoo ci gën a ràññeeku ñoom dañoo ñëw waaw ñoom biñ ñëwee ñu wax dëgg yonent mi alayhi salaam waaw ñu wax dëgg yonent mi alayhi salaam ne ko ñun de amuñu woon benn ngànt contrairement naafiq yi nga xam ne ku ñëw wax yonent mi gëm la ci parole ah. waaw. wa wakala sara'iru min Allah gëm na ci parole jaayanteeg yow renouveler sa jaayanteeg yow ñaanal la njéggal buur yàlla ne nag man li ma li feeñ laay kii laa gëm ci yéen li ngeen wax léegi li ci des ndax dëgg la dëgg ci bi loolu buur yàlla laa koy bàyyee ñett ñiy ñëw ne ñun moom ku ci nekk ne man ah ñun de amuñu woon ngànt amuñu woon benn ngànt bu ñu tere woon a ànd ak yow waaw dañoo génnul parce que ñun ñoo génnul waaye nag amuñu woon benn ngànt yonent ma lay saa saa am na ñii wax nañ dëgg ñii moom mooy ñële waxul ne wax nañ dëgg de déedéet waxul benn yoon ne wax nañ dëgg ndax xam na ne nii innahum la kaadibun ay kàcckat lañ waxul kenn ci ñoom nam nañ dëgg ñii la ne wax nañ dëgg waaw léegi nag mu ne leen nag léegi ni ngeen di def da ngeen di toog ba buur yàlla àtt ci yéen léegi nag jamono jooju noonu avant buur yàlla di wàcc àtt ci ñoom dane woon bu kenn wax ak ñoom bu leen kenn faaleeti mooy ñu hijra leen waaw pour mu nekk li nga xam ne euh, fay mooy mooy mbugal mi leen xam ne moom lay leen teg parce que ñoo xamante ni hein ñoom dañoo waroon a dem xare ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy yëgle ghazwa contre Tabuk ak romain yi nga xam ne byzantin yi lu ne mu def ko yonent bi sallallahu yëgle ko fu ne di yëgal ay nit yëgal ñu waajal dem yónnee ci arab yi yónnee ba Makka ne waa Makka ay woon na ngeen waajal yéen ngir ñu dem ci xare bi ñoom ñépp ñëw ku nekk jóge fu ne ñii nekk Medina ñett ñii di ñoom nit ci wàllam saar wax nañ la kii nii nee nañ am nañu ne ci waa Qudaa la bokkoon xalifam la mais loolu benn wax la boo xam ne amaana ginu la dëggal waaw que ne moom min al ansaar moom Muraara ibn Rabi'a al Awsi radiyallahu ta'ala anhu warda ñoom ñu ne fii buur yàlla may leen lu ñu demee contrairement ak nañu gisoon ñoom ñoom Ulbat ibn nga xam ne al mooy al Bakkaa'un ñoom Seydina al Irbaad ibn Saariya ñoom Seydina Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu nga xam ne ñoom dañoo ñàkkoon lu ñu lu ñu war ñu ñëw ci yonent bi alayhi ngir mu jox leen lu ñu war mu ne leen awmalu ma leen jox ba ñuy waajal ngir génn Tabuk awmalu ma waruwaay yu ma leen jox ñuy dem di jooy. ndeysaan hazanan an laa yajidu maa yunfiqun ndax amuñu luñ dépensé loolu ñii ñépp bu ñii mais xool ñii ñii yëpp dal leen kantaa ñu am lépp mën a dem am santé am li nga xamante ni nii mooy alal di war yor war waay yor yëpp mais demuñu fen yonent lay saa saa nag ngir pine ñu pine leen ci loolu loolu nag moo tax yonent bi alay saar saar nag ne bu kenn wax moom bàyyi leen leen ñoom ñett bu kenn séq ñoom dara ba ni nga xamante ne noonu la suñu boroom di leen àttee ño moo tax looloo taxoon ñu hijra leen loolu ngir nakaaram mu nekk lu dissuasif léegi nag affaire bi yépp nag lool la bi loolu amee cinquante jours cinquante jours lañ def yoo xam ne kenn tudd leen kenn deful ba suñu boroom di wàcce aaya Ah, ci alquran suuratu tawba ngir setal leen ngir daldi leen ah, ñoom ñett ñooñu wane da ngir lii leen ngir nangu seenu tuub rekk waaw tuub nee nañ tuub bu ko defee ma nangu seenu tuub ci noonu waaw wa ala thalathati yooyu bi ba wàcc waaw wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubu inna allaha huwa at-tawwaabu ar-rahiim mooy wa ala thalathati bokk na ci ñi nga xam ne ndax dane woon ca kaw laqad taaba allahu ala an-nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaar alladhiina ittaba'uuhu fii saa'ati al-'usrati min ba'di maa kaada yaziighu quluubu fariiqin minhum thumma taaba 'alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim wa ala thalathati bokk na ci ñu suñu boroom daal di ah, delloosi tey nangu seeni tuub ala thalathati ñett ñi nga xamante ne nii ñooy ñett ñii di Seydina Ka'b ibn Malik Murara ibn Rabi' Hilal ibn Umayya radiyallahu ta'ala min al-ansar radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñoo ñuy jéggal naa leen indiwaat naa leen ngir ñu tuub ñoom ñi nga xam ne xullifu ñoom kat defuñu ñu naafiq yi de xullifu fii mooy demuñ Tabuk déedéet xullifu comme li Seydina Sa'd Ka'b ibn Malik di wax comme ni al-Ansari radiyallahu ta'ala an xullifu fii tekkiwul ne ñoom ñoo demul Tabuk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo wute deful ñi naafiq yi def mooy joxe nganti kàcc waaw bi yonent mi alei sat salaam ñi ñoom ñëwuñ ne eh, ngante rek déet dañu wax dëgg ne ñun de dara te ñu ñooñu de ñun ñoo demul waaw waaw loolu nag loolu lañ def de waaw du ñu fi nekk di camoufler wu di wax li gaa yi bari wax waaw quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf wax nañ mais ñun moom buy wax loolu voilà comme quoi doon ñépp def nañ ñëw ci dëkk ñépp def yaramu neen defal yaramu neen mooy nga ñëw ñépp di wax lu amul ñu naan la waxal lu amul nga ñëw fekk ñépp di tojekat ñu naan la soit un tojeur non doo ko doon fenn yow doo sàcc voilà dangarul sàcc da ngay bañ waaw nga ñëw ci dëkk ñépp di biis ñu naan la biisal rek garaawul da ngay bañ mais pourquoi parce que ñépp am koy def loolu c'est quoi ça c'est quelle religion ça bu doon loo tey kon l'islam ba am yonent bi alei satu kon ñu ne ko ah waa màkk kat asnaam yi la jaamu ay wa defal ni ñoom mu jeex moo tax loolu moom du moom loolu moom la shay aqua euh, cinquante jours lañ leen hijra ba ni suñu borom kon waaw léegi nag loolu nag moo tax affaire boobu nag moo tax mu ne ñoom imaam Ibn Qayyim ne non non ba en fait kii man la bokk ci waa badar lu tax muraara ak seydinaa kan ak seydinaa euh, euh, euh, hilaal non man bokk ci waa badar parce que am na koo xam ne ci waa badar la bokkoon muy seydinaa nan ibn baltan Hatib ibn Abi baltan te defoon na lu gën a garaaw fopp ñoom li ñu def ñoom li ñu def mooy ab xaree am demuñu loolu kese lañ def même bu dee ne garaaw na mais wuñ garaaw de garaaw na mais li gën garaaw nag mooy divulguer secret d'État waaw. imagine tegal ci place militaire boo xam ne xare daa am mu def défection te deful défection totale ah, moom xare bii dafa am moom mu ne dewul waaw mu ne demul quoi ak ki nga xam ne moom militaire la di liggéey ci ci ministère de la défense bu ah. jël yi nga xam ne secret défense la yi nga xam ne ñooy sécurité nationale mu jël yooyu information yu capital yooyu jox ko noon yi kan moo gën a garaaw rek kan ci ñoom ñaar ñoo gën a garaaw kaa dañ naan la ah ki joxe information capital yi parce que information yooyu bu ko noon bi yoree mooy ñun suñu alkande man na cee juddoo Imam Ibn al-Qayyim nag ne la voilà t'as répondu à ma question en répondant à ma question nag yow tontu nga ma mooy ne kon nii man ñoo bokk ci bari parce que ka defoon li gën a garaaw kenn hijrawu ko muy Seydina Haatib ibn Abi Baltaa fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yajur Haatib wala aqabahu wa qad jassa alayhi moom def na l'espion la def espionnage yonent bi alei saa salaam non seulement gàddaayu ko waaye mbugalu ko tegu ko benn mbugal da Seydina Omar sax ba mu ko naree faat dane ko la la wama yudrika na lu la xamal ya Umaru yow Seydina Omar anna Allah kene so borom bi subhaanahu wa ta'ala tanaa yër na xool ala ahli badrin ci waa badar mu ne isna'u jëf leen ma shi'tum lu leen neex faqad ghafartu lakum i'malu jëf leen ma shi'tum lu leen neex ndax man jéggal naa la mu ne kon wa ayna zanbu taxalluf min zanbil jas imaam ibn al-Qayyim mu ne wax lii rek leer na bàkkaaru yow tontu ga léegi bi ñu la joxee exemple militaire yi ana bàkkaaru forfait wu gravité wu joxe secret defence loolu ak bañ a dem déserté loolu ñaar yooyu mënoo leen a mëngale xam nga ne moo joxe information secret defence yoo xamante ne mbooti biir réew mi la nga xam ne bu ko noon bi jotee man naa yàq réew mi mën nañ ñu faa jaare noot ñu dal ci suñu kaw wala yàq suñu économie xam nga ne moos loolu joxe ko moo gën a garaaw ne rek man dew ma ci xare waaw léegi nag mu teg ci xoola imaam Ibnul Qayyim mu ne qaala Abul Faraj Ibnul Jawzi mu Abul Faraj Ibnul Jawzi <laughs> Ibnul Jawzi mel na boroom Zaadul Masiir imaam Ibnul Qayyim la Zaadul Maad la bind kii imaam Ibnul Qayyim imaam ibnul Qayyim Zaadul Ma'aad imaam ibnul Jawzi Zaadul Masiir kii tafsir la moom kii nag ci hadyu ci siira yeneen ci ma lay saa saa ma doole noonu tërël noonu xoola mu ne qaala Abul Faraj ibnul Jawzi ba imaam ibnul Qayyim boo wax ci ak Zaada ne bu téye masala <laughs> da koy da koy dépouiller ba mu set wecc quoi mu ne imaam ibnul Jawzi nee na walam azal xarisan ala kashfi dhalika wa taxqiqihi xatta raaytu aba bakr ibn al asram qad dakara zuhri wa dakara fadlahu wa xifdahu wa itqaanahu wa ana laa yakaadu yaxfadu alayya galatun illa fi hada al mawdi fa innahu qaala inna muraarata ibn rabi' wa hilaal ibn umayya shahida badran wa hada lam yaqulhu axadun gayruhu wal galatu laa yonsamu minhu insaan waaw mu ne man de imaam Ibnul Jawzi man masumaa deñ di xër ngir découvrir bon mooy ma découvrir moom ma vraiment ma percer mystère wuñ ñi daal dëgg dëgg ci mbiru ñaar ñii quoi nee ba ni may gisee Abu Bakr asram tudd imaam az tudd ngëneelam tudd mokkalam gu rëy tudd li nga xamante ne nii mooy ak man a takkam waaw mu ne te man deñ hein masumaa jàppe ci moom ak njuumte mooy masumaa takke ci imaam az-Zuhri mu wax ak njuumte lu dul ci bërëb bii mu ne lii nag bu dee ne waxu kii la Abu Bakr ibn al kon mooy wax ji waxoon sànq jële ko ci al-Fath mooy kon boroom al dafa juum mu imaam alxaafis bu dee ne mooy wax gi ne imaam abu bakr ibn asram dane dane lan dane ñoom ñii muraara ibn rabian fekk na badar waaw bu dee ne wax ji waxam la waaw mooy bu dee ne moom moo ne hein parce que waqad zakara az-zuhri mu ne damaa imaam ibn al-jawzi dane mais li muy niru mooy du du du waxu imaam euh, ibn al-asram mais waxu imaam euh, a ah, ibn al-jawzi la ndax xoolal li mu wax dane walam azal masumaa deñ man imaam ibnu jawzi masumaa deñ man nekk koo xam ne ku xër hein ci découvrir ana waay dëgg dëgg lii wa taxqiq xóotal masala bi may ba est-ce ci waa bara lañ bokk ba ni may trouver Abu Bakr ibn al di wax li nga xam ne mooy gëneelu Seydina Imaam Az-Zuhri ak mën a takkam ah, ak li nga xam ne noonu la mën a takke mbir yi ak ak mokkalam ah. mu ne te xaw maa jàppe ci moom benn njuumte lu dul ci bërëb bi ndax nee na inna Muraara ibn Rabi' wa Hilaal ibn Umayya shahida Badran këne moom nag man bërëb bii daal laa gise ne juum na ci parce que dane Hilaal Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ñoom dañoo fekk Badr wa haadaa te lii lam yaqulhu ahadun kenn waxu ko xayruhu ku wuteeg imaam az-Zuhri mu ne wal ghalatu waaye njuumte nag laa yonsam ninu insaan laa yansimu minhu insaan nit du mucc ci juum mooy ku nekk loo màgg-màgg ma ngaa juum kon mooy wax ji parce wax ji waxu imaam Abu Bakr ibn asram en tout cas selon ni ko imaam Ibn al-Qayyim toxale imaam Ibnul Qayyim eh, imaam Ibnul Jawzi du ne rek man damaa gis imaam Abu Bakr ibnul Asra mu wax gëneelu imaam az ak man a takkam rek ci kaw noonu ma jàpp ne ah ma ne waaw léegi kon man ma conclure que ne waaw imaam az de dëgg la waaw comme ni imaam Abu Bakr ibnul Asra wax man de masuma xaw a xaw a jàppe ci moom benn njuumte lu dul bërëb bi kon kay mooy loolu mais mooy loolu lan moo tax manu la nekk waxu imaam Ibnul Jawzi en tout cas wallahu waxi wax ci imaam az-Zuhri moom ak màggaayam ak man a loolu imaam Ibn al-Jawzi fi mu ko gis bari waaw du ne daa bàyyi loolu ba imaam Ibn al-Asram lay dóor a gis loolu loolu c'est impossible mu demee noonu léegi kon nag du ne moom daa dégg li kon conclusion bi wa ana laa yakaadu laa yukaadu yox laa yakaadu yuhfazu alayhi ghalat moom daanaka ma suñoo yukaadu day moom daanaka mënuñoo takkee jële ci moom ak njuumte lu dul fii hada al mawdi loolu kon mooy imaam ibn al imaam ibn jawzi moom mbir mi dafa daf ko bëggoon a leerlu quoi amu ci woon position mais bi mu gisee imaam ibn al asram abu bakr ibn asram wax lii ne moom di tudd waxu imaam az di wax ngëneelam di wax mën a takkam mën a mokkalam loolu ba ne nag moom nag nit la koo xam ne daanaka mooy ñi nga xam ne dañ naan ñii du ñu juum tellement ni ñu mën a mokkale ni ñu man a takke suuf que ba ci benn bërëb benn kese laa gis ne juum na fa mooy fi mu ne Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ñoom ñaar dañoo fekke Badar lu tax imaam ibn al-Asram nga wax loolu dafa juum mu ne ndax wa hadha lam yaqul ahadun ghayru keneen ku dul moom imaam az-Zuhri wax wala xalatu njuumte nag laa ya'simu minhu insaan nit du nit nit du juum ñooy mooy doo ñëw naan é déglu leen wax a ngoog waaw wala information bu mu réewoon ñu ne la diw juum na loolu du information loolu bu loolu kullu bani aadama xata ñéppay def erreur kon imaam al-Zuhri juum loolu moom moo tax mu ne loolu moom loolu du kii mooy moo tax du wàññi dara ci moom kon moo tax wax ji nii nii ko imaam Ibn al toxale mooy day remettre mooy kon dañuy gis ne kon toxalat imaam al-Hafiz Ibn mooy foofu day niroo ne njuumte kon dafa am waaw parce que imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom dane euh, bokk na ci ñi nga xam ne dane fekke na Badar wa mimman jazama bi annahuma shahida badran Abu Bakr ibn al-Athram mu ne wa ta'aqqabahu ibn al-Jawzi wa nasabahu ila al-ghalat falam yusab mu ne bokk na ci ñi nga xam dañoo dogu ne Murara ibn Rabi' Hilal ibn Umayya ñoom ñaar fekke nañ Badar mu ne bokk na ci ñu ci dogu mooy Seydina Abu Bakr ibn al-Asram mu ne nag waaye imaam Ibn al-Jawzi dafa ñëw ci gannaawam ne déedéet dafa juum déedéet imaam Abu Bakr ibn al-Asram dafa juum falam yusib mais gis nga mu ne nag moom imaam xaalis mu ne imaam Ibn al-Jawzi nag juumloo bi mu juumloo Abu Bakr ibn al-Asram loolu moom moom daj yi dëgg mooy moom ci boppam moo juum voilà moom imaam Ibn al-Jawzi mi nekkee dafa juum moom ci boppam gis nga affaire bi gis nga affaire bi ni ko imaam Ibnul Qayyim indee mooy imaam Ibnul Jawzi neewul imaam Abu Bakr ibn al-Asam dafa juum moom d'ailleurs waxam li muy tegtal te li mu wax mooy ne moom moo ko conforté ci li nga xam ne da ci amoon li liñ bëggoon a leerlu que ne ñii bokkuñ Badar fekkewuñ Badar mooy imaam ibn Abu Bakr ibn al la liir lu gën a mu gën koo dëgër en tout cas leeral ko que ñaar ñi fekkewuñ Badar ndax imaam Az-Zuhri li ñuy màgg màgg masumaa masuñoo xaw a di jàppum njuumte ci moom lu dul ci bërëb bii parce que dafa tudd ne ñi dañoo fekk badar te kenn keneen ku dul moom tudd ko kon mooy wax ju la kon imaam alxaafis ibn xajar nag moom moom te tamit ñoom imaam al buxaari ñoom imaam muslim seen riwaay li mu tegtal mooy ne ñii fekk nañ badar te imaam al da ko compter ci waa badar comme ni nga xam ne noonu la ëndee mbir mi mooy ni mu ko ëndee xadiis bi loolu day war ne imaam al-Bukhari dafa jàpp ne kii nii barar la bokk comme ni xadiis bi wax moom Muraara ak Hilaal léegi nag imaam Ibnul Qayyim nag imaam Ibnul Qayyim kon moom lii la wax mais wax ji wax ji mooy moom euh, indi na kon imaam Ibnul Jawzi moom fi mu ko teg mooy dafa gis ku ko appuyer ci mbir yi que kii dafa juum imaam az-Zuhri muy madaarul xadiis mi nga xam ne mooy pivot bi nag xadiis bi yépp ci moom la jaar moom moo juum tudd ci Badar ne dañu fekk Badar moom Muraara ak Hilaal mais dañ naan mbir mi nag hein juumul lu tax ñu ne juumul mooy imaam al-Hafiz ne walam ñu sax moom moom imaam Ibn jawzi mi ne ku wax lee dafa juum dañu mooy juum léegi ñun dañu naan lan imaam imaam al nag moom détaillé wul waxul lan moo tax mu ne gaa gaa dañoo juum quoi parce que moom fi mu li mu wax rek dane lii nii wa wax ji ne ñoom ñaar fa zakaru lii rajulayn saalihayn qad shahida badra ñu tuddal ma ñaari ñu baax ñoo xam ne fekk nañ badar mu ne wa zahiruhu annahu Malik mu ne li feeñ mooy ne wax ji ci waxu Ka'b ibn Malik waaw lii nii liy feeñ ci biti mooy waxu Ka'b Malik la waaw fa zakaru lii rajulayni salihayni qad shahida badra ñu tuddal ma ñaari góor yoo xam ne yu baax yoo xam ne fekk nañ Badar loolu li feeñ day wane ne lii nii waxu Seydina Ka'b ibn Malik la mu ne wa huwa muqtada sani' al-Bukhari te lii mooy li ëmb jëfalinu imam al-Bukhari rahmatullah alayhi mu ne waqad qarrartu dhalika wadihan fi ghazwati Badr te loolu leeral naa ko ci lu leer ci ghazwatu Badr mooy ba muy tudd ndax hadith bi imaam al Buxaari da ko tudd parce que am imaam tey eh, que imaam al Buxaari dafa yéeme quoi mooy dafa jël xadiisu Seydina Kaab ibn Maalik bii di wax ci Tabuk hein mu indi ko euh, ci baabu ghazwatu Badr mu indi ko foofu parce que lan parce que rien que tudd nañ fa kan foofu Seydina kii euh, Kaab ibn Maalik dafa tudd yëfu Badr mooy wax jim ne man fekkew ma Badar waaw parce que Badar keroog ba ñuy génn yonent mi aleyhi salaatu salaam doguwul ci kenn ne nañ leen dem Badar déedéet doguwul ci kenn mooy parce que dañoo génnoon doon doon jëli li nga xamante ne nii mooy am am am am mooy ayra Quraysh màngu Quraysh màng mangu Quraysh mangu Quraysh lañ doon jëli mais kenn waxu fa woon ne euh, ay wonañ leen dem daldi fii moo tax moom mu ne woon euh, lam yu atab moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam euh, ŋàññul kenn taxallafa anha ñëwuloon badar innama xaraja rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam karak badar dafa génn yuriidu ghayra Quraysh yuriidu ayra Quraysh dafa demoon ngir jëli màngu Quraysh mi dafa demoon ngir jëli récupérer màngu Quraysh waaw foofu nag bi mu ko tuddee foofu foofu imaam alxaafis nee man nag foofa leeraloon naa fa hein luy wane ne kon ñoom ñii fekke nañu li nga xamante ne nii hein mooy Badar waaw mais de toute façon de toute façon mooy eh, am nañ beneen tontu bu ñu leen di wax mooy ne ziyaadatu ziyaadatu siqa dafa am te tamit dara mooy imaam te sax fii eh, mooy eh, waaw nañ commencé lool mooy ziyaadatu siqa mooy lan mooy nit koo xam ne ku wóor la nit koo xam ne ku wóor la mu yokk ci xadiis indi ci xadiis bi loo xam ne ñeneen ñu wóor ñi ko soloo indiwuñu ko indiwuñu moom li mu yokk mais loolu loolu ce n'est loolu loolu c'est possible ziyaadatu thiqa maqbula bu dee ne waaye lim indi mais wute wuñu mooy dafa ñëw yokku xam-xam dafa mooy du mooy manuñu ne waa ji nii nii kii li mu wax ana li mu wax lan moo ci différent ak ñeneen mooy ñeneen moom li mu wax ñenn mooy euh, parce imaam ñoom waa ahlu siyar rek tudduñu ko mais loolu loo loolu kese est-ce que lu waa ahlu siyar tudd lu ne rek ba ñuy tudd ku ñu sote rek mooy ne affaire bi léegi mooy day wane ne o oh, oh, kon waa bu leen ko ci boole parce que ñoom tudduñu ko déedéet dañ naan non non non loolu lool lool lool laa nu salli ñun duñu d'accord ci wax jooju mënuñoo d'accord ci wax jooju que rek parce que waa ahlu siyar nee nañu ñoom biñ koy tudd tudduñu ko rek Euh, euh, que ne affaire bi loolu léegi yow nan nga mën a mu am beneen affaire mooy yow riwaaya bi xam nga wax nañ la imaam Ibn Sa'd da koo solo mais imaam Ibn Sa'd xam nga bosam mooy ne tudd fa ci que ne moom rajulayni danañu tuddal ma ñaari nit ñu baax fii fiihima uswa moom moom riwaayam foofu c'est comme si dafa sute qad shahida Badr pourquoi waxuñ ne mais imaam Ibn lii nekk ci saxiixay ni est-ce que lu tax neewuñ mais est-ce que bu imaam Ibn Ishaq euh, moom dafa sutalee siyamaa xam nga léeg-léeg am na boroom xam-xam dañ koy def da ngay gis imaam al-Bukhari léeg-léeg mu cité ay mu sute ay passage ci saxiix bi yoo xam ne siyamaa la koy def waaw parce que loolu bokkul ak li mu soxla fii ngir li mu xam ne moom la bëgg a lay loo mooy day jël li ko ci intéressé imaam ibn Ishaq comme que moom ba muy tudd waa ahlul badar boolewu ci woon nii kan moo la ne waa imaam az bi di moom moom ci boppam déggu ci woon loolu mais possibilité la neewuñ loolu la def ah. mais dañ ne la possibilité la en tout cas mënuñu juumloo riwaaya yi nekk saxiixay ni parce que la imaam ibn Ishaq imaam euh, euh, Muusaa ibn Uqba yooyu sutewuñ ko après mais bu ñu ko sutewul bu ñu ko sutewul loolu noonu tekkewul ne ku ñu sutewul ku ne bokkoo ci voilà dañ naan bu ngeen ko citéwul am nañu daraja wa xadis boo xam ne fii ala darajati sihha mooy li gën dëgër ci sax xadis boo mën na gis muy muttafaqun alayhi boo xam ne tudd na ne Hilaal ibn Rabi'a ak kii di kan Muraara ibn Rabi'a fekke nañu Badar te lii nii li imaam al wax moo ci ne mooy lii day wane ne boo liiree affaire bi li ñuy wane mooy ne lii nii ci ghazwatu ci ñi fekke Badar la bokk te kenn imaam al sax loolu la dëgëral ci boo seetloo moom ni mu ni mu doxale waaw kon nag affaire yi euh, bon mënuñoo ñëw rek faxas ko noonu parce que dan ngay faxase xadiis bu ne ci saxiixa yi parce que waa ahlu siyar waxuñ lii loolu benn affaire la mooy loolu moo tax dañ naan euh, imaam Abu Bakr ibn al-Asram imaam Ibn jawzi ñi juumloo ne imaam Ibn Sa imaam euh, az dafa juum dañ naan yéen ñaar ñoom yéen ñuy juum waaw contrairement ak li ngeen wax mooy yéen a juum ñoom ñoo juum si <laughs> oh. imaam az moo juum imaam Az-Zuhri juumul fenn li mu nettali nii la demee ñee ñoo juum ki juum mooy kan. mooy imaam Abu Bakr ibn al-Asram ak imaam Ibn al-Jawzi ñi juumloo képp ku ne ñii ci lañ di juumloo imaam az-Zuhri jant njolloor boobu te boo waxee waa ahlul maghazi am na beneen tontu mooy waa ahlul maghazi ñi mu tudd nii mais ñoom ñoom ñoom ay taalibe kan lañu imaam Ibn Sa'd mi mu tudd imaam Ibn al-Jawzi xam nga imaam al-Qayyim dane ah te kenn takkuñu ko ci an ahadin min ahli wala yuhfazu fa innahu la yuhfazu an ahadin min ahli al-maghazi wa siyar al-batta dhakara hadhayn ar-rajulayn fi ahli Badr la Ibn Ishaq wala Musa ibn Uqba wala al-Umawi wala al-Waqidi dañ naan la mais ñi gën a màgg ci ñi nga tudd mooy imam Musa ibn Uqba imam Ibn Ishaq kan mooy seen sëriñ mais sëriñ seen sëriñ mooy imam Zuhri mooy seen sëriñ imam az-Zuhri lu bari lu ñuy nettali ci moom lañu ko jële doo dégg imam ibn Ishaq càllale bi lañ wax wa zakara az-Zuhri qaala ibn Ishaq fa zakara az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ñaata yoon lañ gis imam ibn Ishaq naan haddathani Zuhri waaw mooy boo ne am imam az-Zuhri multidimensionnel la woon huwa ra'su ahli siyar wal maghazi mooy seen sëriñ bal huwa bal huwa mooy seen sëriñ ñoom kantaal umawi ak imam al-Waqidi tudduma leen parce que ñoom ñoo gën nekk dara ju gën tuuti waaw imam al umawi moo ci tegu ci ñoom imam ibn ci gën kawe moo imam Musa ibn Uqba te moom taalibe imam az-Zuhri la boo gisee wax nañ la xam nga siiratu ni euh, Musa ibn Uqba mooy dafa réer mais li ci lu ci bari mu ngi ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam ibn ibn imaam al-Bayhaqi waaw moo tax lu bari day soloo càllaleen ba ci imaam Muusaa ibn Uqba mu ne haddathani Zuhri daal di nettali moom dafa bari lu muy def irsaal sax te yu bari ci imaam az la mais kon kook nga xam ne presque siiraam imaam az-Zuhri la ñaata yoon la ñuy gis muy jële ci imaam az-Zuhri nan lañ mën a juumloowe seen sëriñ parce que rek ñoom ñaar tudduñu ko ak ak ñi nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne moo ci mooy graw après mooy moo mooy dëgër mooy al umawi après al umawi ki keneen ki moom jarata wax mooy imaam al Waaqidi moom waaw kon naka la ñuy appuyer ñooñu ci kaw ki nga xam ne mooy may mooy seen bopp <laughs> mais dañ naan leen mbir mi yéen moo tax loolu dañ leen koy wat ne leen même bu ñu ko tuddul même bu ñu ko tuddul <laughs> bu ñu ko tuddul seen sëriñ tudd na ko te fi mu ko tudd mu ngi ci xay ni fi gën a wér foo mën a turee tudd fee xadis bu wér kon lool tontu la côté boobu léegi nag mu des imam léegi imam Ibnul Qayyim moom noo koy tontoo moom moom fi mu ko teg moom ci côté Haatim ibn Abi Abi Baltaata la génne moom radiyallahu anhu moom fa la génne ne lii wane ne en plus lii dëgëral ne ñoom Muraara ibn Rabi'a ñii Hilaal ibn Umayya ñoom ñaar kenn fekkew ci Badar mooy ne parce que Xaatib ibn Abi Baltaata dafa def lu gën a garaaw te yonent bi alayhi salaam non seulement parqué wu ko gàddaayu ko te buggalu ko alors que ñii defuñ dara lu bañ a dem kese même bu dee garaaw na moo gën a mooy garaaw lële kon nag loolu day wan ne bokkuñ ci waa Badar parce que bu ñu bokkoon ci waa Badar mooy ne seen fekke Badar day tax waxu imaam Ibnul Qayyim bi loolu la loolu la ëmb il faut nga jàpp lool mooy seenu fekke Badar bu doon ne ñoom ñaar fekke nañ Badar kon seenu fekke Badar da doon tax luy kenn du leen gàddaay te kenn du leen mbugal comme li nga xam ne ki def li gën a garaaw lool di Seydina Haatib ibn Abi Baltaata moom kenn gàddaay ko kenn mbugalu ko très bien loolu la imaam Ibnul Qayyim wax waaw nag. tontu bi mooy nañ déglul imaam ibn eh, imaam al-Hafiz ibn Hajar tontu ba pare li mu ko tontu moom après ñun ñu wax la ñun ñun li nga xam ne moom lañ ci gis mooy xoola imaam eh, al-Hafiz ibn Hajar eh, rahmatullahi mais moom en fait tuddul ibn imaam ibn al <laughs> mais ci teggin la wàllu teggin la moom dane <laughs> dane wastadalla ba'du al-muta'axxiriin li kawnihimaa lam yashhadaa badran bimaa waqa'a fii qissati Haatib wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yahjurhu wa laa 'aaqabahu ma'a kawnihi jassa 'alayhi bal qaala li 'Umara lammaa hamma bi qatlihi wa maa yudriika la'alla Allaha ittala'a 'alaa ahli Badr fa qaala i'maluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum kan moo wax lii gis nga même la jël mooy dafa copie collé li imam Ibn Qayyim wax mais tuddul turam dane rek <laughs> waqat wastadalla ba'dul muta'akhirin lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne mooy ñu mujj ñi waaw <laughs> nee na parce que imam Ibn Qayyim soriwu leen yenn sor yi waaw te bokkuñ ci xudaamaa yi ñi nga xam ne ay ñoom ñoo fekke trois premiers siècles yi ñoom bokkuñ ci doon moo tax ñooñu après dañ leen di wax ñi ci des après dañ leen al mutaaxiriin mu ne wasta dalla te tegtaloo na ba'dul mutaaxiriina lenn ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu mujj yi li kawnihima lam yashara badran ci appuyer seen wax ngir dëgëral seen wax que ne ñoom Muraara ibn Rabi'a ak kan Hilaal ibn Umayya fekkewuñu woon Badar radiyallahu anhuma bima waqa ci li rot te xew fii qissati Haatib ci atteb Xaatib ci nettalib Seydina Xaatib ibn Abi Baltaan ndax lan kenn yonente mi alayhi salaam lam yax jur hoo daal di koy gàddaay wala aqaba ah te tamit mbugalu ko maa kawnihi jassa ànd ak ne moom jassa alayhi daf koo espionné bal li Omar li am ba sax dafa wax Seydina Omar ah lamma hamma bi qatli ba mu ko naree rey wama yudrika lu la xamal laa la ne buur yàlla xanaa xamoo ne buur yàlla talaa yërnu na xool ala ahli badr waa ahlu badr leen if'alu ma i'malu ma shi'tum liggéey leen def leen lu leen neex faqad ghafartu lakum jéggal naa leen waaw ba pare mu tegti wa ay wa ayna dhanbu taxalluf min dhanbil jissi waaye ana bàkkaaru wuteeg ab xare rek ak loolu man nga ko comparer ak joxe secret défense information secret défense xam nga lii Ibnul Qayyim wax imaam al-Hafiz en fait quelques mots rek quelques expressions quelques kii xam nga Ibnul Qayyim da ne eh, lam yuhaajir euh, fa inna nabiyya lam yuhaajir lam lam yahjur haatiban wala aqabu wa qad descend wa qaala Omar imaam eh, leen rek la kii comme qaala Omar da bal qaala Omar loolu yu mel noonu rek la kii mais kon wax ji xam nañ kan moo ko wax da ko tuddul rek mënoon na ko tudd mais daf ko bañ a parce que bon ngir ay teggin waaw. bari na lu muy tudd al imaam al-Hafiz eh, imaam Ibn al-Qayyim ci ci ci ci ci ci za di jën ci moom di toxal ci moom léeg-léeg nag day jële ci moom ay njàngat yu bari mais du ko tudd mais léegi léeg mu ne wa qaala fi waaw nee na ci az-Zaad lii wëg lii voilà léegi eh, kon xam nañ ci wax wax ji mooy imaam Ibn al jëkk nañ koo gis laata imaam Ibn al-Qayyim laata imaam di wax léegi nag imaam al-Hafiz di tontu. mu ne qultu nee ci tontu ana laaj bi imaam Ibnul Qayyim laaj ndax imaam Ibnul Qayyim moom am mbiram da ko da ko jeexale interrogation pour wan ne voilà yow léegi tontul ci loolu boo ma bëggee yay tontul ma ci lii boo ma ci tontuwoon nag sama laaj bii nag ma ko fi bàyyi waaw ku liir sama livre sama téere manoon amoo tontu ci lii ba ko fi te di ko liire noonu boo amee tontu bi nag tontu waaw fa ayna loolu la ko tuddee bu ayna dhanbu taxallufi min dhanbil jis loolu daal laay laaj ku ma ci mën a tontu nag ma laaj nag ma tontu ku manul bàyyi ma nii waaw ana nan ngay comparer bàkkaaru bañ a dem cib xare ak bàkkaaru jël secret défense loo xam ne alkande nit ñi rey ju bari xajoon na ci nga jël jox ko noonu imaam alxaafis nag ah ñëw di tontu laaj boobu imaam nal Qayyim bàyyi mu ne qultu nee naa walaysa mastadalla bihi waadih moom ki wax loolu mooy aji wax ji ñun xam nañ kañ la mooy imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi li mu tegtaloo leerul de dese naa leer de li annahu yaqtadi anna al badriya indahu ida janaa jinaayatan walaw kabarat walaw kaburat laa yu'aqabu alayha wa laysa kadhalik mu ne parce que waxu imaam Ibnul Qayyim sànq moom laa doon wax ne la waxu imaam Ibnul Qayyim bi lii rahmatullah alayhi lii lay ëmb mooy comme que moom la imaam alxaasim na di wax ne moom li mu tegtaloo dese naa leer parce que moom waxam li muy ëmb mooy kon daal ku fekke badar selon moom ah selon ki wax wax ji muy imaam Ibnul Qayyim mooy ku fekke badar daal bu defee sax loo xam ne bàkkaar boo xam ne pen da cee am walaw kaburan même bu dee bu rëy la laa yu'aqabu alayha kenn du ko ci teg pen ba nga xam ne moom la suñu boroom wax ku ko def nañ la ko ci teg mu ne moom waxam lool lay loolu lay sous-tendre lay yenu walay sa kadalik mbir mi nag demewul noonu xam nga sànga wax nañ la lool nee na parce que imam Ibn al-Qayyim moom fi mu départ dane comme que Seydina Hatim ibn Abi Baltata defoon nu lu gina a kenn tegu ko benn pen kenn mbugalu ko parce que lan kenn gàddaayu ko parce que dafa fekke Badar comme yonente mi alei sat selaam kon nag ñaari ñii nii bu doon fekke nañ Badar te liñ def gën a kon kenn du leen gàddaay kenn du leen def dara comme nañ defoon Hatim ma defoon lu gën a garaaw loolu nag la imaam al-Hafiz ne loolu noonu dese naa leer parce que kon waxu imaam Ibnul Qayyim moom dafa jàpp ne kon ku fi wax ku fi ku fekke badar daal yow boo defee bàkkaar boo xam ne pen da am l'islam sharia ne ku ko def nañ la ko teg kenn du la mu ne walaysa kadalik mbir yi nag demewul noonu fa hada umaru ndax Seydina Umar ngi exemple Umar Seydina Umar maa kawnihi al muxaatab bi qissati Haatib faqad jalada Qudaamata ibn Mad'un al hadda lamma shariba al xamra wa huwa badriyun kama taqaddam mu ne exemple lu wane ne imaam Ibn al-Qayyim fi mu basé woo dëgërul te mbir mi demewul dese naa leer mooy ne ndax Seydina Omar ak yii radiyallahu anhu daal dinay ànd ak moom la yonent ci saa saa doon wax ci qissatu Haatib ibn Abi Baltaa gis nga tamit façon tegtalu euh, mooy mooy istidlaalu imaam al-Haafiz ni mu dëgëre mooy da koo indil koo xam ne muy Seydina Omar mi ne moom moo naroon a rey Seydina Xaatib ba mu ne yonent bi sallallahu alayhi bàyyi ma adribu unuqa hadha al munaafiq bàyyil ma dóor doq naafiq bi ah yonent bi sallallahu alayhi ne ko wa maa yudrika lan moo la xamaloon yaa Umar këne malaa këne suñu borom xool na seen xol ne yéen waa Badar def la lu leen neex jéggal naa mu ne moom mi yonent bi sallallahu alayhi doon wax loolu moom xam na ne mbir mi tekkiwul ne ku fekke Badar boo defee lu la loo xam ne pen da am que ndax moom Seydina Omar ci boppam tam moom la yonent bi alei satu selaam waxoon loolu dóor yar yi ñuy dóor ku naan sàngar ab bu ñu naan Qudaama ibn Mad'un te moom fekke na moom imaam al-Hafiz leeraloon na ko ne na léegi nag kaay ma jox la exemple kaay ma wax la ma leeral fii comme que imaam Ibn al-Qayyim wax laysa bi waadih laysa mastadalla bii bi waadix naa la wax nag li leer mooy kon côté argumentation bi foofu mu reposé wu daanu na màbb na parce que Seydina Omar ci boppam yonent ma la saa soxna doon wax dóor na ay yaru ku naan sàngara koo xam ne badar yi badr yi la mooy fekke woon na badar mu ne wa innama lam yuaqib an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam xaatiban wala hajarahu li annahu qabla qabila qabila udhrahu fii annahu innama kaataba qurayshan xashyatan ala xashyatan ala ahlihi wa waladihi wa araada an yattaxida lahu indahum yadan fa adarahu bi dalik bi xilaafi taxallufi Ka'b wa saahibayhi fa innahum lam yakun lahum udrun asla waaw imaam alxaafis nag ne kaay nag ma leeral la nag mbir mi nag ba mu leer tey rek la wuy wuy toj ta leer waaw ndax lan mu ne gis nga boo gisee yonent mi alayhi salaatu salaam lu tax mbugalul woon naa Xaatib tegu ko benn daan parce que naa Xaatib dafa ñëw joxe ngàntam expliquer ne man de lii moo tax ma def ko defuma ko mu ne moo tax mu ne yonent ma la saar saar bul gaawtu samay mbir bañ ko wol ne ko waa ah, Xaatib lii lan la mu ne ah yaa rasuulallah bul yëkkante samay mbir de defuma ko ngir weddi yàlla defuma ko ngir damaa dellu sama diini ginnaaw ba ma gëmee de déedéet waaye damaa am amul sa saxaaba yu jóge médina jóge Makka ñëw gàddaay si waa Quraysh lu dul am nga foofu njaboot man nag sama njaboot gu sew laa fa bàyyi te man bokkuma ci waa Quraysh parce que xalifun lahum la woon rek dafa ñëwoon rek nekkoon allié waa Quraysh sama njaboot googu nag laa bëgg ku ma préserver moo taxoon mu bindal leen lii ba bu ñu ñëwee ñoom ñuy venger wu ne balaa jullit ñee dugg si ci réew mi nañu saccager li fi ne ñu bañ ma rayal ñu protéger ma sama njaboot man de lii wa tax ma def ko waaye ma ko ngir weddi yàlla de wala weddi la wala dellu ci sa kéefër ginnaaw bu ma gëmee ba mu waxee loolu yonente ma saa saam ne ama hada faqad sadaqakum moom de wax na dëgg waaw daal di nangu ak ngàndam waaw kon moom xam nañ li taxoon mooy ci moom ngir protéger waa këram la woon soxnaam ak i doomam mu bëgg lool bu ko defee waa Quraysh bu ah lëkk ci biir bu ñu demee Quraysh nii euh, bu fa naan amee comme ça ñu ne ah Xaatim moom duñu ko kii ndax ñu laal njabootam parce que moo tax sax ñun ñu mën a waajal nga ne mën a jàmmarloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba du dugg Makka moom looloo taxoon ba nga ko waxee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'accordal ko lool ngantam ba moo tax mu ne Seydina Omar kon kii mu ne ba nga koy wax lool mu ne ko déedéet déedéet ko li mu wax sànq. léegi kanta mu ne bi xilaaf yi taxal fi kambu wa saaxibay ka contrairement ak ñàkk dem tabu bu Seydina kambu ak bu bu sëy ak ñaari mbokkam yi muy Muraarata ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya ah ñoom contrairement ñoom ñoom fa lam yak lahum udhrun asla ñoom moom dañoo amuloon benn ngànt wax noonu ñoom ñoo ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kanta ñun naafiq yi dañoo ñëw duuti ngànt di waatal yonent bi aleyhi salaatu salaam naan ko li yoo dem ñoom ñaar ñu ñëw ñoom ñett ku ci nekk ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kanta man awma benn ngànt waa ki nga xam ne amul benn excuse est-ce que bokk nag ki nga xam ne moom dafa def dara parce que dafa am excuse moo tax mais bokkuñu bokkuñu ki am excuse xam nga li nga naan bandi diw xam nga xam nga benn affaire même boo gisee yu bon yi xoolal li nga naan exemple bu terre à terre ah doon wax sànq mooy joxe loxo nuyu jigéen xam nga yow di nga gis koo xam ne moom euh, benn euh, mooy malgré dafa bon moom fi muy liggéeyee ay in mooy ne kooku moom nekkul chef bi ab employé la ak loolu chef am di jigéen loolu tax mu koy nuyu bu koy moom bu ko ndaw si nuyu da koy nuyu kooku xam nga sax man nga ne kii moom bon amaana day day. am loo xam ne danaan loo xam ne même bu dee du excuse bu valable parce que même Seydina naa la du excuse bu valable pas pour pour préserver sama njaboot ma joxe secret défense mooy ndax excuse yooyu dara du ci valable mais quand même mooy mbir la moo xam ne nit mën ngaa comprendre ne ah lii de wax dëgg man naa pousser nit mu def lii loolu man nga comprendre mooy nga ne employé bi ah chefam jigéen la ak yooyu ba bu ko kiiwul tem day ragal ko te yooyu mooy yooyu yëpp mën nga nga koy comprendre di xalaat naan peut la kooku noonu wuute nag ki nga xam ne mooy sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne moom mais moom moom amul benn ci yooyu amul benn ndax la moom en tout cas gars yi de toute façon moom lañ teg ci kaw en plus moom la gars yi fi ñu ko teg moom amul benn barrière bu ko teree bu ko war a teree bañ nuyu jigéen bi ñu teree lan moo tax moom mu mu appliqué ko amul dara benn excuse bu mu am léegi xam nga ne moos kooku kooku bu nuyoo jigéen sëriñ boobu ak employé bi nuy jigéen bokkuñu fenn sëriñ bi moo gën a garaaw rek parce que moom amul benn ngant kële am na ngant même bu dee ngantam valable mais man nañ ko comprendre du lu ñuy du lu ñuy justifier comprendre pour justifier mais man nga ne ah loolu de c'est compréhensible sax nit àgg foofu ci faiblesse am voilà ci faiblesse am waaw mais mais bu dee sëriñ bi kooku amul benn ngant boo koy utal waaw parce que moom mooy kilifa gi bañ na gaay fu ne nañuy ñuy jóge di ñëw ci moom di soxla ci moom di kii kooku lan moo ko poussé ci muy def lu xaraam loolu loolul rek mooy vraiment buur yàlla amul benn considération ci xolam lool kese lay tekki mooy xam nga kon ñaar ñuy bokk ci li ñii dañoo ne ñun amuñu benn ngànt alors que Seydina Xaatib dafa wax ngàntam yonent ma lay sàssam d'accord que alors que ñii dañu ne ñun amuñu ngànt te dinañ gis ci Seydina Kaab ibn Maalik buy wax nee na yonent ma lay sàssam masu bi muy xare yi dem yépp keroog Tabuk laa gën a nekk en forme ci laa gën a am samay lépp ngir mën a dem ànd ci mais finalement deew na kooku loolu ngànt la ñoom ñaar ñii ñu ne ngànt la am na sax ñu ne bon même bu dee ne bon kii na quoi fiihi ma fiihi quoi hein këne moom li taxoon Muraara ibn ibn mii demul woon mooy dafa amoon benn tool mais moo la xadiis loo xam ne dëgërul quoi boo këne <laughs> mooy bu imaam al Hasanul Basri bi radiyallahu anhu mu ne eh, moom c'est que Muraara ibn Rabi' li tax demul woon dafa amoon benn tool boo xam ne nag da doon tool a ñor da doon door a ñor xam nga tabu keroog xëy na taabati simaar dafa tàngoon jër mu am mbooye ngelaw lu sec ba pare tàndarma yi tool yi daal di ñor nag jamono ju taw yi ñore nga xam ne nit ñi kenn du bëgg a génn lu lul rek nekk ci sa suufu tàndarma yi di bànneexoo ko naan ndox mu sedd ak yëyi tàndarma mu ne moom nii nag dafa amoon ab tool boo xam ne li taxoon demul dafa amoon dafa meññoon affaire bi rafet mu ne mu wax ci boppam ne bon qad ghazawtu qablaha falaw aqamtu aami hada mu ne yi jiitu woon Tabuk demoon naa ko ah te ma toog at bii bu ma demul warula grand ah benn kii la rek benn xare rek ah ci xare yi ma dem yëpp bii naa bañ a dem rek waaw. mu ne imaam al-Hasan mu ne moo tax radiyallahu anhu geroog ginnaaw gi moom nag. Seydina Muraara moo tax après lool bi ko suñu borom jéggale ci aay yi ñu la wax sànq wala salaasati na xullifu saa bu fàtt ba mu fàttale koo tool bi dane allahumma diñ ko kiiwee dane allahumma inni ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi fi sabilik buur yàlla maa ngi lay seedaloo këne sama tool bi saraxe naa ko ci saw yoon joxe naa ko ci saw yoon mooy saraxe na ko ndax moo taxoon ba demul woon ñuy saxaaba yi noonu noonu de lépp lu leen doon teree jaamu yàlla lépp lu tax ñu manqué benn jaamu yàlla loolu noonu keroog la ñuy sàppa séparé ak moom waaw keroog la ñuy séparé ak moom moo tax gis nga saxaaba bu doon julli nekk ci toolam tool bi rafet lool waay waay waay ñor waay masha allah mais tool bi ba muy julli xel mi xawa dem ci lool rek ba mu paree dafa jël lépp saraxe tool bi léegi génn na def na ko ci yoonu yàlla parce que na mu ngi commencé dugg ci diineem parce que mu taxaw di jullil borom bi subhaanahu amul dara lu muy def xel mi di dem ci tool allahu akbar eh. léegi xam nga bokk na ci léegi yina wan ne gis nga ngàndum distance distance mais vraiment bi nga xam ne ay années lumière la yi ñu saxaaba yi rawee mooy ak na kenn ku nekk ci ñun appliquer loi boobu ci yow ndax dooti nga deseeti yére bi nga sol doo ko deseeti waaw bu dee ne yow lépp lu la tere lu tax sam xel ba ngay jaamu yàlla benn jaamu yàlla boo man di jaamu yàlla la la ci xaw a détourner tuuti ak lu mu gàtt gàtt ak lu mu gàtt gàtt ak lu mu gàtt gàtt lépp lu la ci détourner ak lu mu gàtt gàtt lool danga koy saraxe mais kon ñun suñu lépp la ñuy saraxe dinañ saraxe ba saraxe suñu bopp <laughs> maa la ko wax dinañu saraxe ba saraxe suñu bopp dinañu saraxe ba saraxe suñu bopp waaw dinañ saraxe suñu bopp si <laughs> parce que ñun suñu bopp moo ñuy teree suñu suñu suñuy bëgg-bëgg mooy tax bu ñu naan allahu akbar suñu xel mi naaw fur York dem marché njaarim jóge fa Wall Street sur dem ba Chine sur Europe sur mooy fu ba waa ji bu paree la yonent ma lay saar-sam wax laa yadri kam salla de waaw waa ji du xam lu mu naan moo tax Iblis booy nodd mu daw booy iqam mu daw boo ne Allahu akbar mais loolu mooy suñu classe gi suñu classe gi la loolu di dalu waaw booy naan allah akbar muy agsi naan la uzkur kaza wa kaza yow gis nga la nga doon wër doon ko seet mënoo ko woon trouver booy kàbbaar mu lay wax fam ne nga dala ciy xalaat loolu bari waaw ba pare nag ca final bi mu ne la fële la war a nekk nga ne sii mooy yow sa julli yi yépp amul te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee moo tax nit dina julli du ci am lu dul un bi illaa rubahu illaa thuluthuhu illaa nisfuhu nit dina julli du ci am lu dul un quart lu dul un tiers bi lu dul eh, di ko di ko xaaj di ko xaaj ba nit ki lay julli du am dara ah. parce que nit sa julli lañ ci am mooy lañ ci teewlu waaw mook mook mook zikar yeeyam waaw ujuur yi mal xuduur yi de ak teewlu kasaratul ujuri moom ci uj mooy la boo àndul ak teewlu yow doo ci doo ci witte doo ci tonowe doo ci bénéfice lu dul la nga teewlu waaw waaw yal nañu buur yàlla jàppale nag ci teewlu allahu akbar kon gis nga saxaaba yi noonu la woon ay année lumière lañu lañu dépassé ñoom lépp lu leen taxoon benn jaamu yàlla mu raw leen mu rëcc leen wala ñu ñu xalaat ci leneen lu wutoot seen borom ñoom loolu dañ koy saraxe mu jeex waaw dañ koy saraxe mu jeex waaw gis nga Seydina Sulaymaan lam defoon ca fasam ya id uridat alayhi as-saafinatul jiyaad fas ya ba mu jekkee rek dafa jekki rek gis jant bi jant bi di dugg é mu ne julliw ma rudduha ilayya fa fa tafiqa mashan ah bi suuq wal mu coor parce que lii moo tax takat moo tax ba julli ji ma waroon def defuma ko mais contraire Seydina Sulaymaan dañul woon dina ci yàlla de ci jamaal googu ko bu mooy ci buur yàlla il faut pas faire il faut garab voilà mooy ne contemplation dafa am fu mu doon benn ci ni euh, nu ci contemplation euh, borom bi subhaanahu wa taala feeñuwaay yi la newoon mais sauf que lële mooy farata gi moo tax nit nit moo tax dañul woon xolam dañul woon ci yàlla moo tax nit foo man di àgg noo man di kawe kawe gis nga bu la fekkoon ñu naan waaw ngaay naan comme démarrage pour wax wax du gaaw rek bu la fekkoon arash sax arash tàkkusaan di waaj a par force da ngay julli tàkkusaan bu nee ne mënoo ko jul loolu nga jóge arash da ngay jóge arash laa wax assi ah da nga fay jóge ñëw parce que sa nekku arash du farata alors que lii farata la te da war a def te léegi waxtu weesu bu boobaa dangay ngay jóge arash <laughs> mais c'est lool nag gis nga boobu nit xamee moo tax farata yi ñu neenal mais ñun dangaa foog ne dañoo kiti kay na dañoo dañoo départ mais lii tax nga bàyyi farata mais loolu moo amul loolu moo amul ngant yu leer lay doon te ñun nag lu tëb ñu ne ngant la tax ñu teg julli ñu fële waaw nga dégg sëriñ baatil ba bo bo bo ñi nga xam ne botlaan ci lañuy ne cig neen ñu naan la waaye bàyyil rek boo ki wee jullil kooku mooy ki nga xam ne waxul dëgg de waaw yow boo doon toogoon nii jaaratan ngay jàkkaarloog yonent bi aleyhi salaatu salaam nii nekk ci say contemplation yu yoo neex julli di waa sa weesu da ngay jóg def da jóg julli ji noonu ngay defam dama laa jox exemple yi gën a extrême pour wax na ni gis ne même loolu sax bu amoon julli lii la da julli ji loo kon ñun saxaaba yi ay année lumière lañu fa lañu mais mais ñun gisuñu dara waaw lépp kon kon ñun ku fi doxaloon li ñoom Hilaal ni kii Muraara doxal hein ba mu paree la jël tool ba ba ko buur yàlla jéggale la jël tool ba saraxe ko ngir yàlla kële doon jullit xelam dem ci mu saraxe ko ngir yàlla keneen ak keneen ak keneen te dinañ gis ñoom Seydina Kaab ibn Maalik ak kii Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu imaam alxaafis na xajar loolu tontoo imaam al ibn al qayyim mais ñun dañu naan mais tontoom bu rafet la parce que dafa jël ci ki imaam ibn al qayyim tontoo ki ki mu sukkandikoo ne moom sax ba mu ñëwee naan yonent ma la saa saa baal naa xaatu yonent ma la saa ko lii mais ñun dañu naan am na beneen affaire dañ naan mais ñun dañuy tëb fu gën a kawe Seydina Omar radiyallahu anhu waaw dañuy dem fu gën a kawe Seydina Omar pour wan li dëgër mooy li Imaam Zuhri wax radiyallahu taala anhu mooy lan mooy Mistah ibnu Uthaasa xam ngeen defoon nañ tarjama Makka lu imaam Seydina Abu Bakar moo yoroon ay mbiram yaa ngi dégg ca xaadisatul ifki ba yaayu Mistah naan ta'isa Mistah ah ba mu ànd ak Sayyidatu Aïsha te Sayyidatu Aïsha mooy bañ koy tuumaal njaaloo wal iyaadu billah mais Mistah ibn Uthatha bokk na ci ñi naafiqi tarqiy soloon te moom moom badri la non waxuma la badri muhaajiri la badri la waaw moo tax ba ñuy gis tarjamaam dégg nga li imaam na eh, eh, kii waxoon imaam ibn eh, az-Zahabi ah mu ne Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay al-Muttalib al-muhaajiri al-badri waaw al-madhkur fi qissati al-ifk al-ifk moom mi ñu tudd ci nettalib xaadisatul ifki muy Mistah ibn Uthatha ibn Abbad ibn Abdil ibn Muttalib Muttalib mooy maamu imaam ash Qusay waaw Qurashi pire muhaajiri pire muhaajiri Badr fekke Badar pour wax ne est-ce que nit dañ naan fekke na Badar rek ba bu defee luñ ko war a teg daan kenn du ko teg. dañ naa la mistax mii fekk na badar ah Seyna Abu Bakar moo ko doon dépensé ci moom yoroon ko di ko yoroon léppam keroog bi nga xam ne ci la bokk ci ñu tuumaal Sayyidatu Aïsha ba aay ba wàccee ca suuratu nuur allah fa leer ga mooy leer gi ñëw leeral lëndëm yi fa isto yi nga xam ne moom la fa naafiq yi doon jéem def Medina te Medina lëndëmul masula lëndëm allah ba fa yonent ma saa saam tegee tànkam te hijra ga ba na mu fay jógee lenn jour ba mu fa génne àddina daa lëndëm waaw mooy loolu mooy lëndëm bi du ne këriis mooy intensité leer bi moo bees loolu lañ la wax bëgg a wax voilà parce que yonent ma saa saam mi ngi dox moo ëppoon doole fopp mais tekkiwul ne dara dafa wàññeeku mooy dafa wane différence bi moo tax Seydina Anas wax loolu dafa wane différence bi mu neeg ñoom ak bi mu fi jógee ci zahir différence bi ni mel mais tekkiwul ne Medina dafa lëndëm Medina masula lëndëm moo gën leer moo màkk waaw ñoo gën leer ci dëkk yi Allahu akbar bu waxuma leeri lampan ah. loolu moom foog naa nit ko xalaat tuuti taxul may wax waaw bu dee leeri làmp moom ay ca ilaa New York ilaa Wall Street ñoomin Pentagone saa yi nga xooli foofu mais ñun waxuñu la loolu voilà léegi mooy eh, Seydina Abu Bakar a ko yoroloon lépp mais bi mu bokkee ci ñi nga xam ne ñoo doon tuumaal Sayyidatu Aisha bi ay ko wàcce hein dane Seydina Abu Bakar danoon man dootuma ko defal dara mistahak li ma ko defal yépp ndeke moom hein doon wax mbir mi lii yonent suñu borom wàcc wala ya'tal ulul fadli minkum wa sa'ati ñi nga xam ne ñooy waa mu ne ñi nga xam ne ñooy way ngëneel yi wal alal yi bu ñu bañ di defal bu ñu bu ñu dencalu di bañ a defal ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñu pauvre ñeen ñi doon dimbali nañ leen jéggal xanaa bëgguñ buur yàlla jéggal leen Seydina Abu Bakar ne ah kay ba mu déggee aaya bëgg naa kay buur yàlla jéggal ma mu delloo ko la mu ko doon defal Allah di ko defal mais bi bi wàccee ah, ñi nga xam ne yarmuuna al mu'minaat al muhsinaat al ghafilaat mais ñu dóor leen ah mais mislax dóor nañ ko yar gi ah oui ah Allah lool la mu ngi noonu de dóor nañ ko yar yi te pourtant ci waa Badar la bokk kon nag nan nga mën a waxe kon mooy eh, eh, manoo ne niiw parce que waa Badar la kenn du ko def dara bu defee pen moom laa la waxoon xam nga la waxoon nañ ko fan yële ba ma naan nit ba ñuy wax ci wàllu sàcc ak preuve yi ma joxoon tamit exemple extrême mooy nit koo xam ne buur yàlla da ko nit ku sell buur yàlla may ko muy gis bu gisee nit si diit bi di ko wax li mu def xam nit ki li def bu ñëwee ne diw dafa sàcc ñun di ko devant le juge yow da nga tuumaal waa ji dafa sàcc ñu ne ko waaw où sont tes preuves dañ koy laaj ana li ngay wax lan moo koy sutaan lan moo koy dugal lan mooy dëgëral li nga wax mu ne parce que si diitam bi moo ko wax dañ naan la ah sidit bi moo la ko wax waaw moo ma ko wax kay bila shakkin wala raybin wala terdaan saa yi amul dara lees ciy lees ciy sikki sàkk ah ah lartiyaaba fiihi an ma lan sidit bee ma ko wax sàcc la sàcc na moo sàcc lii lii fii réer moo ko sàcc kan moo la ko wax ana say preuve sidit bee ma ko wax kooku amul yéen moom loolu rek ay preuve am dañ koy jàpp dóor ko moom it même bu dee ne moom ci awliya yu mag yi la bokk waaw mais amul benn différence lii ay loi la mais góor yonente ma ne saab-saab wax innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'ifu ash-sharifu taraku wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd dëgg-dëgg li nga xam ne mu ngi saxiixay ni gisoon nañ mooy qissatu bam naan wa aymullah law anna fatimata bintu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qata'tu yadaha wal iyaadu billah ha mooy xadiis boobu gisoon nañ yeneen kay sarsam ne li nga xam ne moo alal dëgg-dëgg ñu leen jiitu woon mooy bu dee bu doon ne ab sharif ku tedd dafa parce que jël ci ñoom sàcc ci ñoom dañ koy bàyyi parce que ci au classe bi la bokk place bi nag mën na nekk ab sëriñ la doomu ministre la doomu sëriñ la wala lépp wala moom ci boppam sëriñ la bu defee wala oustaz la bu defee lu dul noonu wala wala yu la ne ngeen bu defee lu dul noonu ah, bu jëlee fa loi bi war dal ci ñu ba ko mais bu dee baa peuple bi moom ñu daal leen koy fëgg ni mu gën a mate mu ne loolu moo ala ko ñu leen jiitoon kon kay ah kon kay loolu kay leer na ne kon mbir mi <laughs> tekkiwul ne waa ji daa fekk kon moo tax kiiwu see imaam Ibnul Qayyim am na yeneen exemple ah mais ñun dañoo jëm te fi mu jël fu baax la fu kii la ndax dafa jël ci ki nga xam ne moom mbir mi da koo concerné te moom la imaam Ibnul Qayyim cité kon kooku mooy Seydina kon moom kon li gën a dëgër fekke na Badar waaw Muraara ibn Rabi' fekke na Badar te keroog Tabuk demul waaye cinquante jours lañ leen lañ leen am ba lañ leen kii euh, euh, hijra mooy bañ a wax ak ñoom bañ leen jëflanteeg ñoom moom nag lam defoon dafa demoon yéeg ci benn garab dafa toogoon ne këram boog daal di tëju waaw daal tëju ne moom du génn duñ def dara lu suñu boroom daal di leen jéggal waaw moom Muraara ibn Rabi ak moom mii finalement sax yonent ma ne saa saam dafa waxoon seen 10 jours yu mujj yi dane woon ba 40 jours yi matee dane woon yéen seen jéeg seen soxna yi bu ñu leen leen jege bu leen leen jege voilà mooy bu leen séq ak ñoom lenn waaw bu leen leen séq ak ñoom lenn ba ni nga xam ne nag noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom di wàccee seenu tuub tuub nangu seenu tuub delloo si leen nangu seenu tuub ci noonu ñoonu ñoom ñii noonu moom nag loolu lañ am ci moom ci li nga xam ne mooy tarjamaam ci jotaay bii di ñëw nag insha allah ñu war a gis ki ci des muy Hilaal ibn Umayya daanaka moom li ñu war a gis ci moom lu bari gis nañ ko fii parce que lii moo doon li gën a ndax ñoom ñaar ñii la wax ji nekk est-ce que waa Badar lañ war a bokkuñu ci loolu li gën a ëpp wax nañ ko fii kon ci jotaay bii di ñëw kon wallahu taala alam wa wa wa wa radiyallahu taala an Muraara ibn Rabii' wa an abiihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu